ba léegi kon ci biir julli chapitre bi ci tegu ba léegi yoo xam dañ koy tere ci biir julli kon al imaam al xaafiz an-Nawawi muy wax ci al baab as-salaasu mi'a wa waahidun wa arba'uun waaw al iltifaati fi as-salaa li ghayri uzr mu ne baabu karaahati sib gee sib al iltifaat di geestu fi salaati ci julli li ghayru udhr loo xamante ne euh, kii gànt waralu ko noonu waaw mooy di julli di geestu <laughs> waaw li nga xamante ne mooy mooy mooy danger bi nekk ci loolu mooy sib gees ko sib <laughs> waaw tere goo xamante ne bu ñu tere la tamit day wane ne yow iblis am na ci sa julli dara tafu na la xam ah, nga moom taxu ngëm ngëm yàllaay nit ñi lay yëgee moom képp ku ku vigilant wul tegu woo ci yoon mu daal di addu pal addu kalfe waaw li nga xamante ne parce que ixtilaas mooy jël loo xam ne mooy da ngay këf mais bokkul ak ki nga xam ne day këf xam nga nax bu daa am attention dafa am lees naan nax bu nax bu mooy comme li agresseur bi def mooy mooy mooy ñëw jël ci force jaay la ne daa am doole moo la kii daal jël ay kii yor ay ay arme ñëw foqar kii ayow nangu affaire yi waaye daal di avancé <laughs> loolu mooy nëx moom day jël force mu am ixtilaas mooy ki xam ne day këf mais deful ni waa ji moom day këf rek daw waaw même bu dee gis ni ko day jékki ba kii nii jékki rek këf rek daw loolu mooy mooy agresseur mooy ta ta kii mooy kooku am na lu ñu koy woowe parce que agresseur en général surtout dañuy yor euh, euh, bon comme gars yi ma gisoon Colobane <laughs> yi rek na vingt ans sa waay gars yi bi lañ génne maquette bi lañ génne yor seen jaasi ay jaasi lañ yor. waaw yow dóor ci tali bi ci suba ji noonu fekk ñuy jàngi dóor xam nga boo ko dóoree ci tali bi jaasi ji catu jaasi ji quoi day étincelle léegi oto yi mooy feu bi feu bi fële xam nga rond-point programme bi léegi nag foofu euh, nga xam ne day day créer ay embouteillage oto yi taxaw foofu yëpp ñuy xool ku wàcc sa vitre ci jigéen ñi bàyyi sa sàcc bi wala sa sa chaîne ñu ñëw këcc te dara la ci maral day këcc dox avancé nii yor seen jaasi dóor ci suuf loolu <laughs> def li ñuy def ba pare daal di duggaat ci maquette bi romb dem seen yoon quoi waaw waaw ah, <laughs> ah, nan moom bu koy seen nga ngay gis ne waa ji romb sawet <laughs> di def li ñuy def yaa waa ji man damay gént walla qu'est-ce qui se passe danga géntoo dara waaw ku la kaata woon dina metti waaw loolu lu garaaw la kooku par exemple kooku loolu mooy naam loolu mooy jël ci force waaw loolu mooy jël ci force loolu mooy nëbb mooy ki nga xam ne yaxudu bi quwwa day jël ci force alors que espérance waa ji day këf mais du nekk ah ci position de force la nekk ba pare day jël daw waaw mooy pickpocket voilà les pickpocket les pickpocketeurs nga xam na li ñuy def ah waaw pickpocket pickpocketeurs yi taxaw ci fi ñuy jële oto yeeg wala yu mel noonu walla gaar yi wala fi nga xam day bari nit dañuy jekki jël ndànk doo ko yëg après yu daw mais sauf que ñooñu léeg-léeg mën nañu nit ki mën naa gis mais dañuy jël ñoom buñ jëlee dañuy daw loolu moo ixtilaaf iblis moo lay def day sàcc daw <laughs> mais ngir ñëwaat ah. waaw léegi loolu <laughs> mu am keneen saariq saariq saariq mooy ki nga xam ne moom moom na ah de day ñëw pickpocketeur bi parce que saariq loolu saariq mooy kii jël ci nëbb xam nga sàcc bi moo tax sàcc te pare il faut moom la ñuy sàcc ñu fekk luñ nëbb xebs mooy ki dugal koo xam xebs la hauteur bi sorewul mais sauf que fi mu bi mooy kii ixtilaas mooy nit ki mën naa gis waa mais sauf ko bu jëlee day daw sàcc bi nag mooy day fexe yow mooy doo day fexe doo gis muy jël waaw doo gis muy jël parce que léeg-léeg kii sàcc daw léeg-léeg sax mu gis ne gis nga ko mais mu gis ne yow affaire bi fii nga ko teg dem ne wane gannaaw mais mu gis la ngay ñëw mu xam ne moom wóor na gis ne affaire bi. mu jël ko rek gis na la de xam ne gis nga koy jël ko rek daal di ñaale baw xam nga dafi ñàkk fayda yooyu daa ñàkk personnel bi quoi alors que sàcc bi day fexe jël loo xam ne kenn du ko yëg moom voilà loolu mooy eh, différence wu yi <laughs> ixtilaaf bi nga xam ne moom la iblis di liggéey te moom la xadis bi di wax fii loolu nag di waral iblis di këf loolu la ñu tere moom la def fii baabu buntu kërëhëti sib al iltifaati di gestu fi salaati fii salaati ci julli li ghayri uzr loo xam ne ngànt waralu waaw loo xam ne dara dara dara du ngànt am ah <laughs> waaw parce que après dañ ma ne waaw ngànt moom lan lay ngànt di ban ngànt moo mën a ñëw ci ah nit ki di gestu waaw ban ngànt moo mën a ñëw ci nit ki di geestu ñu ne la loolu euh, am na xadiis bu ci ñëw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw insha allahu taala li nga xam ne noonu la ko al imaamu abu isa ah waaw <laughs> euh, di wax waaw kon mu ngi noonu te tamit mooy gestu bii ñuy wax mooy ba mooy lan exactement bon parce ñu xam lan mooy gestu gestu lu muy tekki baabu nahyi nahyi iltifaat gestu mooy est-ce que damay gestu ak sama yaram bi yëpp mu ngi ne la yow loo xam nga ne moom boobu moom boo gën a dee gannaaw parce que bu boobaa yow mooy xibla bi yoppam da koy moy waaw la bi ci boppam yow danga ko amoy alors que loolu moo gën a tee garaaw waaw boobu moo gën a tee garaaw euh, moo na ibn Hajar rahimahullah mu ne al nag lii nii biñ ci jublu nag yenn la ah. waaw mooy eh, nga mu nekk loo xamante ne nii nit ki mooy bopp bi lay geestoo parce que bu dee dënn bi daa geestu ba dënn bi kii ak bopp bi dënn bi mooy loolu génn na wàcc wàcc na xibla bi waaw kooku wàcc na xibla bi waaw kon mu ngi mu ngi noonee wallahu taala alam waaw lu dul darura moo ko waral waaw waaw lu dul darura lu manu la ñàkk wala li udrin gànt comme niñ la ko waxe léegi dees na ci ñëw insha allah léegi nag euh, ñu ñëw nag xadiis <laughs> benn xadiis la fi indi ñaari xadiis la fi indi waaw waaw mais dañ leen di boole insha allahu taala ndax ñoo bokka li ñaa wax muy xadiis indiwul aay ci kanam mille sept cent cinquante cinq ak mille sept cent cinquante six mu ne an aishata radia allahu taala anha annaha qaalat sa'altu rasula allahi sala allahu alayhi wasallam an al iltifati fi lsolaa fa qaal huwa ixtilaasum huwa ixtilaasun yaxtalisuhu ash-shaytaanu min salaati al-abd rawaahu al-Buxaari rahimahu llaahu ta'aalaa wa an Anas radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi iyaaka waliltifaata fi lsolami fa in aliltifata fi lsolati halaka fa in kaana laa budda fa fi ltatawwuci laa fi lfarida rawahu ttirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xaditun xasanun saxix kon alimam albuxaariyu An-Nawawiyu <laughs> voilà al an-Nawawi rahimahullah hmm? <laughs> rahimahullah mu ne an Aïsata hadith mille sept cent cinquante cinq mu ne mu ngi jële ci sayyidatu Aïsa radiyallahu anha anna qaalat neena sa'altu damaa laaj rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man sayyidatu Aïsa maa ko laaj anil iltifaati waaye yonent saa salaam gestu moom ci julli moo di ci ne lan mooy àtteem <laughs> ah waaw loolu lan moo ci ne yonent bi saa salaam nee na mu ne ma fa qaala huwa ixtilaasun waaw mu ne loolu ab genre ëldëb la ab sàcc ab euh, àddu am lu mu këtt ci yow daw boo xamante ne yaxtalisuhu <laughs> ki ñooy def mooy ak shaytaanu shaytaane min salaatil abdi gis nga sa yoolu julli li nga waroon am ci sa julli boo gees koo rek mooy am na lu bari ci seytaane kucc yóbbu waaw ak càcc la boo xam ne moom lay dérober moom la waaw kay ixtilaaf mooy dérober ci français <laughs> moo def di koy jël ci loo xam da ngay jékki rek i sa waay yóbbu na sa mbir <laughs> waaw loolu ak gestu ak càcc la gu seytaane di xëcc di càcc ci jullit jaam bi mu ne la waaw soloon a xadiis bi eh, eh, al Buxaari hmm? waaw imaamul Buxaari rahimahullah léegi dañ jàng beneen ba pare après ñu ñëw ci taxrij bi xadiis mille sept cent cinquante six mu ne waan anasin mu ngi del Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi hmm? mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de eh, qaala nee na qaala rasulullah sa iyyaaka maa ngi lay moytandikuloo wal iltifaata ak di geesu fi salaat di julli di julli di geesu maa ngi lay moytandikuloo di def loolee waaw waaw kon nag mu ne fa innal iltifaata mel ni mu joxe lu tax mu ne ndax geestu fi salaati yi julli halaka loolu ak ak alkande la ngir borom waaw akbar halaka ak alkande lay jural borom waaw akbar waaw ndax bis bu mooy daa am loo xam ne da koy ñàkk ak ñàkk la gu lay dal waaw li muy nekk alkade parce que saytaane nga topp moo la pousse ci lool te lool sababu ak alkade la hmm? waaw Allahu akbar waaw Allahu day yàq sa julli halaka day yàq sa julli ak yàqu la laa budda bu nit ki manula ñàkk mu geestu fa fi tatawwu na nekk ci julli joo xam julli e, coobarewu la mooy naafila laa fil farida déedéet ci farata mu ne bi rawaahu solo na ko at di al imaam Abu Isa hmm? e, Muhammad ibn Isa ibn sawrata at-Tirmidhi léegi nañ jël xadis bu njëkk bi mooy al imaamu bi nga xam ne ne rawaahul Buxaari boobu radiyallahu anha ne rawaahul laaj mu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo kaa solo ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibn Muhammad solo na ko dina ko ñaari bërëb kitaab Musnadu Siddiqa Aysa bint Siddiq radiyallahu anhuma hmm? nako noon al imam Abu Dawud andi na ko kitaabu salaati eh, tafri'i abwaabi ruku'i wa sujuud baabul iltifaati fi salaa waaye al imam Abu Isa at-Tirmidhi andi abwaabu safar baabu maa dhukira fil iltifaat Abdullah fi salaat al imam an-Nasaa'i andi na ko kitaabu sahwi baabu tashdiidi fil iltifaat fi salaa voilà kon loolu lépp di wane gravité wu léegi nag ñu ñëw kon imaamul Buxaari ah al imaamul Buxaari da ko di ci ñaari bërëb kitaabul azaan la ko njëkkandi baabul iltifaati fi sola waaye no kitaabu badal xalq baabu sifati iblis wa junuudi <laughs> léegi bu ñu jëlee bu njëkk bi kitaabul azaan mu ne a Musaddad mu ne nettali Musaddad di Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullah génnaat na la 228 qaala mu ne haddathana Abul Ahwas mu nekk ci netta mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawla Abul Ahwas al-Kufi yu génnaat na 179 ka imaami Maalik rahmatullah alayhi qaala moom mu ne haddathana Ash'ath ibn Sulaym abu mu nekk ci ñu netta mooy Ash'ath ibn Sulaym ya Ash'ath ibn Abi Sha'tha Sulaym ibn Aswad Abu Yazid al-Muharibi al-Kufi yu génn àddina la 125 rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an abihi mooy ah, Ash'ath ibn Sulaym jëloo ko ci baayam di Sulaym ibn Aswad ibn Hanzala si woon ci Abu Sha'tha ah, abul ñenn ñi naan Abul Ash'ath ñenn ñi naan Abul Sha'tha al-Kufi al-Muharibi al-Kufi rahimahullah génn ànd la 82 am nañu ne la 85 wallahu ta'ala a'lam an Masruq mu jëlo ko ci Masruq di Masruq ibn al-Ajda'i Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i Abu Aisha al-Kufi al-Qadi muxadram fekkoon na jamono yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi mais jotu koo gis génn ànd la 62 moom it am na wuute bu am na sax ñu wax ne ba di soixante-treize waaye wallahu ta'ala a'lam an Aisha ta mu jëla ko ci sëriñam di sayyidatu Aisha bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhuma amma Abdillah al-Qurashiyya al-Makkiyya al-Madaniyya radiyallahu anha ummul mu'minin génn àddina la cinquante-sept am na ne cinquante-huit wallahu ta'ala a'lam anna qalat sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an al-iltifati fi as-salat fa qala huwa ikhtilasun yaxtalisuhu shaytaanu min salaatil abd waaw kon nii ko al imaam al Buxaari rahimahullah daal di indee fii di suñu bërëb bi léegi beneen xadis bi nga xamante ne moom la teg mooy xadis mille sept cent cinquante six mu ne waan Anas ibn man Anas radiyallahu mooy iyyaka wal iltifat fi salat fa inna al iltifata fi salat halaka in kana la budda fa fi tatawwu' la fi al farida dana rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ka solo ñu ne la est-ce que bi imaamu Ahmad indiwu ko imaamu Malik lu jiitu woon indiwu ko imaamu Bukhari imaamu Muslim imam Abu Daawud an-Nasaa'i ibnu Maaja rahmatullahi alayhim naka noonu imaam ad-Daarimi ñoom kenn soloobu ko ci rahmatullahi alal jamii mu ngi gondi moom imaamu Abu Iisa rahimahullah safar comme niñ la ko waxee woon maa zukira fil iltifaati fi salaam waaw Allah akbar Allahu akbar léegi léegi ñu ñëw ci lii mu ne haddathana Muslim ibn Hatim al-Basri mu ne nettal nañu suñu sëriñ ñun imam at-Tirmidhi Muslim ibn Hatim al-Basri di Muslim ibn Hatim al-Ansari Abu Hatim al-Basri nekkoon imaamu grande mosquée de Basra rahimahullahu taala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko borom taqribu tahzib nee na ku dëggu la waaye léeg-léeg mu doon def def le rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah al-Ansari nag ñu nettali mooy Muhammad ibn Abdillah di ibn al-Muthanna ibn Abdillah ibn Anas ibn Malik al-Ansari kii sëtu Seydina Anas la mooy Muhammad ibn Abdillah ibn al-Muthanna ah ibn Abdillah doomu kii sëtu Seydina Anas la ibn Malik al-Ansari al-Khazraji an-Najjari Abu Abdillah al-Basri moom it juge la woon al-Qadi génn àddina gane àddina 118 génn àddina 214 ne woon fiqa la boroom Taqrib at-Tahdhib imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kon Muhammad ibn Abdillah jëlu ko an abiihi ci baayam baayam mooy Abdullah ibn al-Muthanna ibn Abdillah ibn Anas ibn Malik al-Ansari Abu al-Muthanna al-Basri rahimahullahu ta'ala moom nii Eh, ku dëggu kañ la gën a kañ la génnaan loolu daju ko imaamul xaafis nee na ci taqribu tahzib saduqun waaye kasirul xalat ku dëggu de waaye daa bari ay ay muy def ay erreur waaw bari na lu muy def ay njuumte quoi léegi an Ali ibn Zayd mu jëla ko ci Ali ibn Zayd ibn Abdillah ibn Abi Mulayka Zuhayr ibn Abdillah ibn Jud'an al-Qurashi al-Makki at-Taymi Abul Hasan al-Basri al-Makfuf rahimahullahu taala moom mi nag wérul woon waaw moom mii wérul woon da Abul Hasan hmm? da'if la moom la borom Taqribu Tahdhib wax rahmatullah alayhi génn àddina la cent trente et un moom daal boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal li ñu jàpp ci moom mooy waa ji dëgërul waaw mooy moom mii dëgërul <laughs> waaw <laughs> Allahu akbar <laughs> ah waaw waaw jëlee nañ ci Yahya ibn Ma'in mu ne da'if laysa bi dhaka al-qawi waaye weneen mu ne da'if kii wérul ah voilà <laughs> waaw Ali ibn al-Madini ñu jëlee ci moom mu ne huwa da'ifun indana non kii moom daa faible ci ñun waaw waaw ah kon nag Ali ibn Sayd kon gis nga li ne ci moom an Sa'id ibn al-Musayyib mu jëlee ci Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi gane àddina ci euh, deux ans après xilaafa Seydina ci biir xilaafa Seydina bi Seydina Omar ne xalifa deux ans la ci teg dooru juddu moom mu juddu génn àddina la 90 am nañu wax balaa 105 wallahu ta'ala alam nekkoon sangu taabi'ina yi mooy Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan ah, radiyallahu anil jami' an Anas mu jëlee Seydina Anas di Anas ibn Malik moom kenn du kan Sa'id ibn Musayyib naa ndax wóor na am wóorul dañ lay jàllale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 iyaaka <laughs> wax xale wax moom walla di wan cofeel ci langage bi lay yëgee kii li koy jàngal mu neex koo jàpp ndax xam ne cofeel gi nga ko amal mais <coughs> dangaa rep yow eh, booy oo ko wooye sax mu <laughs> fit wi na rës ay nañ nañ nañ jéema rey yar yar suñu bopp ci jaare ko ci xadiis yi quoi yaa bunayya e eh, saa doom iyaaka wal iltifaata yow sama ndoom maa ngi lay moytandikuloo wal iltifaata fi salaa maa ngi lay moytandiku di julli di gestu ci biir julli fa inna al iltifaata fi salaati halaka fa in ka Abdullah fa in kaana la budda fa fi tatawwu'i la fi al fariida haaza hadiisun hasanun gariib waaw mu ne lii hadiisun hasanun gariib mais hadis bi xam nga lim gën a niru mooy hadis bu da'if la <laughs> waaw lii moom da'if en tout cas da'if bi la gën a jege que euh, euh, euh, loo xamante ne ni <laughs> lu lu kii la quoi lu xa lu xasan waaw voilà <laughs> kon mu ngi noonee kon nii la ko al imaamu at-Tirmidhi daal di indi rahimahullah gis nga imaamu Nawawi da ne wa qaala hadithun hasanun sahih ñun nag amuñ xasanun saxiix wa qaala hada xadiisun xasanun ñun lu fay am amuñu mu ne saxiix waaye mel na ni loolu noonu mooy ñoom riwaay yu ñoroon lool la parce que kii nu mu tudd al imaam al mubaarak fuuri ci tuhfatul ahwazi bi muy sarah xadiis bi dara bi mu ñëwee ne eh, eh, di sara wax ji imaamu eh, liñ def ñun mooy nusxa yi ñor léegi ñun imaamu Tirmidhi yi ñu ci yor hada xadiisun xasan xam nga lool garib da cee tegu mais xasan bi foofu bi yem mu ne zakara al-Haafiz ibnu hada al fi muntaqa wa qaala rawaahu Tirmidhi mu ne al-Haafiz ibnu Taymiyya kii mooy maamu imaam ibnu Taymiyya bu siiw bi al mooy Muntaqa al <laughs> bi nga xam ne moom la imaam ash-Shawkaani daal di shara euh, ci Naylul Awtaar waaw kay muntaqaa boobu bul gis iba Ibn bi nga jàpp mooy mooy doom bi mooy sët bi bokk sët bi moo gën siiw rek mooy Ibn Taymiyya bu la boroom al-Muntaqaa nga xam ne référence la woon ci Hanbali yi rahmatullah alayhi moom mu ne imaam at-Tirmidhi de solo na xadiis bii daal di koy wér. voilà kon loolu lu muy niru que ne ñoom nii eh, kon mooy jamono jooju noonu ñoom nusxa yi ñoroon en tout cas ñoom ak imaamul hafiz eh, an-Nawawi mooy saxiix moo ci noonu voilà xadiisun xasanun saxiix mais ñun li ñu am ñun hada xadiisun xasanun gariib waaw hada xasanun xadiisun eh, xasanun gariib ñun loolu la ñu am. Ah, léegi eh, ñu war a ñëw nag tuuti fii mooy eh, suñu ñaari xadiis yi hmm? ah eh, suñu ñaari xadiis yi nii yeneen xadiis yoo xam ne bala ñu ñëw ci lëkkaale bi day wax ci wàllu yi xam nga al imaam al an-Nawawi an an an an-Nasaa'i an nasawiyu rahimahullah dafa def baabu tashdid fi liltifati fi sola kitaabu sahwi loolu la ko ni baabu buntu at tashdid taral fi liltifati ci geesu fi sola moo di benn xadis boo xam ne ci Seydina Abu Zar la ko jële mooy xadis boo xam ne bon xadis la boo xam ne bon côté càllale bi euh, am na kelk wax yu ci am waaw waaw am na quelque wax yu ci am parce que <laughs> hmm, bon Suwayd ibn Abdullah ibn Marwan Yunus an az-Zuhri qala sami'tu Abal Ahwas euh, parce que bu dee càllale bi càllale bi ci boppam Imam an-Nawawi dane Abu Dawud de solo ak an-Nasa'i bi isnadin fihi rajulun fihi jahala